fa yaqulu alimamu alxafidu alhojjatu alalam muhiddin abu zakariya yahya bnu sharafin annawawiyu dimashqiyu alshafiiy rahimahu allahu taala fi kitabihi riyadu alsalihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wa azka altaslim amma ba'd euh, ñu ngi woon ci li nga xamante ne ni mooy bunt bii walla garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy juróom fukkeel ak benn baabu raja buntub yaakaar ñu ngi woon nag ci cëppaandaw bi ndax kon ni ñu ko waxe woon xadis bi bu ñu ci paree benn xadis la ci al imam di teg ñu tëj bunt muy vingt-sept xadis yi ñu waxoon walla lu ko jege mi nga xam ne moom la def fii ndax yaatu yërmande yàlla tabaraka wa taala ci jaam yi ngir ñuy am yaakaar saasu ne rawatina ñi nga xamante ne qaalu rabbuna allah ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo ne rabbuna allah borom bi mooy suñu borom ñu ngi woon nag ci xadis bi nga xamante ne moo doon xadis numéro quatre cent trente-huit ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett nekkoon xadis saydna abu najih amr ibn abasa radiyallahu taala anhu as-sulami e, tàmbal woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn nag baag si woon fi nga xamante ne nii laaj yim doon laaj alayhi salaatu wassalaam bi mu koy laaj agsi ci moom fexe daal jóge dëkkam ba mu déggee ay xabaaram ginnaaw ba mu defee constat que ni moom de toute façon nit ñi ñoom ci sànkute lañ nekk wa innahum ala lay wa annahum laysu ala shay tanewuñ ci tus wa hum ya'buduna al asnam al awthan ñu ngay jaamu loolu le ba mu déggee nag ay xërëb ñuy wax xabaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo xam ne mu ngi nettalee xabaar yoo xam ne ci asamaan la ko jële ah mu daal di ñëw fexe ba gis ko bi mu ko gisee nag foofu lañ tolloon mu ko doon laaj ay laaj da laajoon na ko yaay kan mu ne ko man nabi laa ku la yónni mu ne ko boroom bi ci lan la la yónni mu ne bi silatil arham mooy di jokk mbokk wa kasril awsan waaye di damm rajaxe li nga xamante ne mooy xërëmu biir yéeg biti waaye loolu la koy pousser mooy wa an yuwahhada allah ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala la yushraku bihi shay'a kenn du ko bokkaale dara la ñu yemoon waroon a continuer fii walillahi alhamdu wal minna nee na qultu ma ne fa man ma'aka ala hadha waaw Amr Abasa mu ngi Makka fekk si na alayhi salatu wassalam ginnaaw ba mu ay pexeem ba fexe ba agsi ci moom ndax taa yooyu yonentu way sa sam da doon nëbbatu feeñalul woon mbir mi ci ñëpp nee ma ne ko qultu ma ne ko fa man ma'aka ala hada waa kan moo ànd yow ci lii nii nga moom la la sa borom yónni ah qaala nee na mu ne ma yonent bi alei saatu salaam ne ma hurrun wa abd alhamdulillah mu ne hurrun koo xamante ne nii gor wa abd ak ne jaam la ñoo ñoo ànd ak wa ma'ahu yawma mu ne keroog bi ma koy gis ak jamono yooyu mu ngi àndoon ak Abu Bakrin wa Bilal mu Seyna Abu Bakar de moo newoon ak moom ak Seyna Bilal ah Ibn Rabah Mawla Abi Bakr radiyallahu anhuma waaw léegi nag mooy lii ah Seyna Amr ibn Abasa moo tax kii riwaay yoo xam ne nekkoon ci Sahih Imam Muslim mu fa laqad ra'aytuni wa ana rubu'ul islam waaw mu ne loolu moo taxoon moom bi muy nettali lii am na ci yenn nettali yoo xam ne dane wa laqad ra'aytuni gis naa sama bopp man Amr ibn Abasa ah, as-Sulami radiyallahu anhu mu ne wa ana taman rubu'ul islam mooy l'islam boo ko xaajee ñeenti xa eh, eh, nu mu tudd eh, ñeenti xaaj ñeenti nit composé ko kenn ki di rasulullah mooy ci njëkk keneen ki di Seydina Abu Bakr keneen Seydina Bilal man maay ñeenteel bi voilà <laughs> loolu nag li tax mu wax ko mooy ne yeneen ci mala saa saam ku ñëwoon tuub doonu la woon wax ñépp ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom waaw ñépp ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom déedéet parce que jamono yooyu da doon nëbbu mbiru mbiram ak mbiru rawatina saxaabaam yi nga xamante ne nii. waa Quraysh bu ñu xamoon ñenn ñi rek te ñu ngi ci ñu daal di leen teg li nga xamante ne mooy ay daan yu tara tara tara tara tara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar léegi nag bi nga xamante ne kon looloo tax moom mu déduire ci noonu gis na ñeneen am na yeneen saxaaba ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñoom ñu ne ñooy ñetteel ak lool ku nekk loolu la woon ndax ku nekk ba nga ñëwee ba nga laajee yeneen bi sallallahu alayhi du la wax mbooloo mi yëpp te leeroon na jamono jii que ne Sayyidatu Xadiija tuuboon na mooy ki njëkk a tuub te kër goo gële Sayyidna Zayd ibn Haarisa fa la ne woon Yonent bi sallallahu alayhi ko yar moom itam tuuboon na Sayyidna Ali ibn Abi Taalib Yonent bi sallallahu ko yar moom tuub na loolu moom c'est sûr Sayyidna Abu Bakar tuub na am na ñeneen ñu tuub mais Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñamu newaloon moo tax mu ne wow maahu te fa ma koy laaj naan ko yow kan moo la topp ci lii. mu ne wa ma'ahu yawma idin Abu Bakr wa Bilal yonent bay saa saam keroog kon xam naa bi mu kiiwee ba agsi ba agsi ci yonent bay saa saam dafaa fekk ñaari nit muy Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar bon euh, Omar fan Bilal <laughs> Seydina Omar temps yi mukk bokkoon na ñu euh, tar ay bëggal yu doon teg képp koo xamante ne ni dana di maa gëm waaw Seydina Bilal voilà euh, nga ne. bo am na am na ci yenn borom xam-xam yi naan Seyna Bilal moom Seyna Aboubacar ñoo maase woon ñoo bokkoon at mu ñu juddu euh, ñoom ñoo waaye euh, comme ni nga xam ne noonu la siiwe te ñu xame ko mooy euh, ki nga xamante ne nii mooy abu Seyna Aboubacar moo ko libeere woon ci sangu waa banu juma waa banu jumax yi waa banu jumax nga xamante ne nii. ka ko moomoon mooy eh, ku eh, doy waar ko Umayyah ibn Xalaf eh, alayhi min Allah ma yastahiq kon loolu la mooy ngëneelu tamit dañ ciy gis ngëneelu Seydina Amr ibn Abasa kon gis nga jamono jum tuub <laughs> jamono joo xamante ne nii ñu bari duggawuñoon ci l'islam moom lañ doon wax jataay ba ñu génn waaw jataay ba ñu génn voilà daa ñëw fekk yonent ma ni saa saa waaw ku ànd ak ku ànd ak yow ci lii wuyul loolu tamit dañ ciy xam ne ni booy woote ci lu baax bul foog ne mbooloo yi dañ lay drainer gis nañ ci hadith yi ñu génnoon que ne ku yaakaar ne nit ñu bari ñi ah, mooy wane ne yaa ngi ci dëgg mooy yow juum nga waaw waaw ku jàpp ne ni nit ñi baree rek loolooy wane ne yéen a nekk ci dëgg léegi ña bariwul moom newuñ ci tus loolu moom njuumte la waaw loolu moom njuumte la allahu akbar loolu njuumte la bu mag gisoon nañ ko xadis mooy quatre cent trente et un waaw Seydina Abdallah ibn Mas'ud raja bi nga xamante ne ci la doon wax ne inni la arju atardawna an takunu thulutha ahli aljanna ak ba muy jeex mu ne parce que bu ngeen gisee ngeen tuutee noonu wa ma antum fi ahli shirk illa ka sha'rati albayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw ka sha'rati ath-sawda fi jildi ath-thawr al-ahmar waaw bu yéen gisee lii daal yéen da ngeen a nekk par rapport ak yeneen nit ñi yéen ñuy wéetal seen borom buñ leen gam-gam leeg waa shirk ñuy bokkaale yàlla fil ghudu wal asal dafa mel ni yéen ay pepp karaw yoo xamante ne dañu nekk ci nakk yëkk woo xamante ne nii wu ñuul kukku yenn képp céppi benn ay ñaar karaw yu tuuti woo xam ne yu weex lañu ñu ñuuluñu wala bokk comme yëpp ko xam ne karaw gi yëpp der bi dafa xonq mu am yenn te euh, euh, karaw yu ñuul yu ndaw yi nay ñooñee waaw kon ku foog ne ñoo bari yonent bari saar saama ngi ba mu wootee xurrun wa abd waaw man daal benn gor kooku mooy koo xam ne du jaam mooy Seydina Abu Bakar keneen ki Seydina Bilaal fekk jaam la woon waaw akbar après la ko Seydina Abu Bakar daal di libéré ginnaaw bi nga xam ne ci la ko waa Banu Juma rawatina sangam bu yées bi ñu tudd léegi doon teg min shatta anwa'il adab wal iyaadu billah doon ko teg lii ci ay mbugal yu wute tar léegi kon ñu ci xamee yin nga neelu Seydina Abu Bakr ak Seydina Bilal nga xamante ne jamonoy tumuranke yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn ëppaliwu leen ci luñ ci encaissé waaw warax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ci hadis bu nekk musnadu al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala mu ne tiitloo nañ ma ci yàlla waaye eh, te tiitloo wuñu woon kenn jamono jooju waaw jamono jiñ may jéem a xoqatal ci li nga xamante ne ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa jamono jooj kenn lañ ko deful waaw lor nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne kenn lañu lorut waaw mu ne doon naa toog lu mat weer trente waaw akbar yoo xamante ne nii rasulullah mooy wax de yorentuwaayu saa saa man ak Bilaal du ñu am lu ñu lekk lu dul loo xamante ne nii bu ñu ko defee ci poqataanu Seydina Bilaal da koy nëbb allah allah waaw <laughs> oh oh <laughs> waaw amuñu woon dara amuñu woon dara waaw awma woon dara maa wali Bilaal lu dul loo xamante ne nii buñ ko defee ci poqataanu Bilaal kenn du ko gis Allahu akbar moo tax loolu lu yéeme la laqad uudiitu fi llahi wa maa yu'zaa ahad Allah wa laqad uxiftu fi llahi wa maa yuxaafu ahad wa laqad atay wa laqad atat alayya saalisatun wa maa lii wa li Bilaalin ta'aamun ya'kuluhu dhuu kabidin illaa maa waaraa ibtu Bilaal Allah Allah yeneen tubaab yi saa saa am Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko solo na ko noon imaamu Tirmidhi indi na ko na ko noon al imaamu ah wax Ahmad wax nañ la ko sànq ak al imaam Ibn Majah yeneen tubaab yi saa salaam Seydina Anas ne Seydina yeneen tubaab yi saa salaam nee na laqad ukhiftu fi llahi wa ma yukhaafu ahad <laughs> tiitloo nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne kenn lañ tiitloo wa laqad ubiitu fi llah lor nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne wama yu'za ahad loruñu keneen ko dut man mu ne wala qad atat ci beneen ci riwaa imaamu Tirmidi uh, bi hima wala qad atat alayya salaasuuna min bayni wa layla waaw dikkal na ma romb naa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trente jours muy weer yu mat sëkk guddeeg bëccëg nag wamaali awma ak Bilaal waaw ta'amun benn lekk boo xam ne ya'kuluhu dina ko lekk zu kabid loo xam ne day ku amul res lu muy lekk illa shay'un lu dul li ñu fa am ci trente jours yooyu mbir moo xam ne yuwaarihi ibtu Bilaal buñ ko dugaloon ci pokkataanu Bilaal kenn du ko gis da koy nëbb Allahu akbar Allahu akbar hmm. oh loolu yéeme na de kon yeneen ci bi alayhi salaam lii day wane kon eh, màggaayu ñii mu tudd Seydina Amr ibn Abasa ne yonent bi saam ñoon la ko ñoom laa nekkal xurrun wa waaw fekk nee na nag xam naa après la xam ne kii mooy Abu Bakar kii mooy Bilal voilà <laughs> anhuma Seydina Siddiq moom kenn du wax ay jaloore ak li nga xamante ne nii loolu la dund ci wetu sangam alayhi salaatu wassalaam rafiquhu fil ghaar ay jaloore moom ak njëkk tuub gi njëkk a dugg ci mag ñi ci lislaam loolu moom nekkul loo xamante ne lu ñuy ñëwaat la ndax ak leeram yughniina an idaahi mooy ak leeram moom dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo doyloo ci ñuy koy leeral waaw <laughs> waaw comme jant moo raw jant njolloor radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahuma lii la ko yonent bay saa saa sayna Amru ibn Abasa tegaat nee na qultu ma ne ko nag inni muttabi'uk waaw nee na ma ne yonent bay saa saa nag inni muttabi'uk waaw man daal damay ànd ak yow <laughs> waaw man damay ànd ak yow yow yonent salaatu wassalaam léegi bi nga xam ne ci wax lool mooy ànd ak moom def la mooy non seulement dama lay gëm mais damay def biir màkk fii leeral ci sama ngëm jàppale la lépp lu la ci lu la ci dal ji dama ci dal waaw loolu lay def man inni muttabi'uka waaw nekk ak yow feeñal sama ngëm yàlla fii ci màkka même bu dee doxandéem la ak lu ma ci man def góobe dinaa ko gat ah yeneen ci ma saar saar nag ne ko waaw ar-rahmatul muhda waaw waaw yër ma ne xam ne ne kii eh, yéeneem sell na bu ko ne woon waaw mu nekk fi ak lu mu ci man di jële waaye nit boo dee responsable nekk kilifa rawatina koo xamante ne ci wàllu diina lañ la yaakaare il faut pas nga jël di sacrifier nit ñi ci loo xamante ne nii man nga ko mën naa mën naa ñàkk waaw yéreet bare saab saab nag ne ko nag ah innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha ala tara hali wa halu an-nas walakin irji' ila ahlik fa idha sami'ta bi qad dhahartu fa'tini Allah nee na yeneen tubaab yi saa saa nag ne ma nag ah innaka lan lan waaw docteur xol yeeg yaram yaa ngoo <laughs> alhamdulillah xam na ne yéeneem seetlu na ne moom jël na engagement lépp lu ci góobe dina ko gar waaye yonent bi sallallahu alayhi xam ne ne kii nii li may daj fii ak ñi ma jot a gëm moom du ko man rawatina moom moom moom ab tumuranke la koo xamante ne nii ab étranger la ci dëkk bi yow ñi fi nekk am fii mbokk rek gëm rek ñu ngi daj lool ak loolu ci ay métit seen mbokk yépp suppale ku nekk ay gaynde contre ñoom di leen xosee ka matt ak griffé <laughs> imaginez koo xam ne doxandéem la amul dara luñ ciy seet xam nga ñee am na léeg-léeg ñoo xam ne dañ leen doon wekk am ñoo xam ne bon buñ fi nekkee duñ ko duñ def seen ka gëm dara mais imaginez koo xam ne moom doxandéem la fi mais gars yi dañ lay suqandoo jox sa dañ lay rey bu jeex. moo tax yeneen tubaab yi saa saa am ne ko nag innaka dégg-dégg yow lan tastati'a ma yawmaka hadha ne ko déet yow mënoo lan lan lan mooy mënoo ko mukk fii yawmaka sa bés bii nii jamono jii ñu nekk loolu doo ko man ala tara ndax ndax ndax yow xanaa gisuloo xaal yi sama aal sama xaal état bi ma nekk ak dund gi may dund fii biir Makka ci baynal kuffar ci biir diggante yéefér yi waxaala naas sama xaal ak xaalu ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ah gisoon animosité biñ ma amal waaw xam nga waxoon na la ne bi ma ñëwee nit ñi gaay maa ngi fekk ay ñoñom jura o ah, wa alayhi qawba waaw ay ñoñam nekk ñoo xamante ni nii ñu ko di ko teg loola loola sa ci ay mbugal ak tamit ay lor waaw ñeme ko lool di ko lor nag <laughs> mu ne ko yow xanaa ko xanaa gisuloo man xaal bi ma nekk man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak nit ñi loolu yow yow yow loolu doo ko mën a àttan te moo am ta ta yonent Abu Talib kii kii mu ngi fi woon Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha taxoon na yenn yi doon ko ko wante Abu Talib ba ngi fi woon malgré tout ça doon na jot la muy jot ci waa Quraysh ñu yiis ñi mais am ngay koo xamante ni lii lu amu ko moom muy moom Amr ibn Abasa bi ak Sulami jóge fële mais dañ lay pat xam nga Seydina Abu Zar looloo ko daloon moom Seydina Abu Zar c'est moom fële la jóge moom waaw bokkam ba Unaysa ba mu demee radiyallahu anhu dem xool dem Makka jëw ne ko i Abu Zar naa koo xamante ni mais yéen a ñaar a bokku diine waaw yéen ñaara bokku diine Seydina Abu Dar nee na mu dem manoon comme kii rek mu laqatu comme na ne foofu jamono jo yu tar la woon boo fi jiyee gaa lay sax saaxee de boo fi ñëwee naan damay laaj rasulullah nga yëpp rasulullah dañ lay sax ci saase <laughs> nee ma def daal ay déebaa déeb waa yow xaw a kii nii sa waaye laqatu def ay laaj sa jaaru koo ba nga bañ tegtal ma ci moom <laughs> ci gàttal daal bi ma ñëwee hein moom moom moom Makka dafa tumuranke woon ba dara lu mu fa doon lekk amu ko zam-zam la doon naan ci la doon naan moo ko doyoon lekk ak naan ñëw wax ko yonent bi saa saa bi mu agsee mu ne ko meew loo doon loo doon lekk ba nga fi nee ba léegi <laughs> laata ngay agsi ci man <laughs> parce qu'il fallait def attention ba gars yi bañ a xam ne yow étranger nga ñëw fi ki ngay seet mooy ki nga xam ne nee na ah, jaamu yi ñuy jaamu suñu maam yi lañ newoon baaxul. te moom moom nga bëgg gëm bés buñ la xamee mooy sax yaa signé sax biyee <laughs> waaw Seydina Abu Dar da ko man de ci zam-zam kese laa doon nekk moom rek laa doon naan de moo ma doyoon nag lekk ak naan <laughs> waaw waaw ci la yonent way saa saa waxoon loon zam-zam moom loolu la moom <laughs> waaw day faju ab mer ak kii ak xiif ak ak mar waaw Allahu akbar léegi te faj ay ay léegi eh, ci moom bés ba mu kiiwee Abu Dar eh, eh, gaa yi ñuy wax gaa yi xam ne daa tuub dañ ko naroon a rek gaa yi mujj ne eh, waaye waxtu bi ba ma bokk te ñun dañuy soxla di jaar foofu bés bu ñu yëgee ne rey nañ seen bokk ah suñu commerce bi day yàqu de gaa yi loolu loo tax ñu seet ko ci sawaay <laughs> mais sinon dañ ko doon rey laa wax mu jeex <laughs> léegi rek moo tax Amru ibn Abasa bi yeneen tuwaay saa saa ne ko yow manoo loolu xanaa xanaa gisoo sama xaal ak xaalu nit ñi fii nga xam ne nanguluñ ma. ni ñu mel ak man te moom tam moom fii la dëkk fii laay maaw mag yëpp xam bi koy bi koy yiire si am na luñ ko ciy seet malgré loolu xoolal li muy jot yow mii boo fi ñëwee loolu manoo ko lan tastati'a zalika yawmaka hada manoo ko sa bés bii de ala tara xaali wa xaala an-nas walakin waaye li ma nay wax waaw loolu it dañ ciy jànge ne nit boo ko gàntalee dara koo xam ne dafa ñëw yor euh, yéene bu baax ngir def lu baax jàppale bokk ci affaire yi wala laal ci participer ci vraiment am na lu xew mu bëgg cee dugal loxoom yor na yéene bu baax bu mu ñëw ngaa ko non non non soxlawuñ leen non loolu loolu c'est pas loolu du wax <laughs> loolu non seulement matière humaine sax loolu ko c'est c'est c'est ñaaw quoi rawatina koo xamante ne ci wàllu diine ngeen nekk non même bu dee ne yéen euh, bon euh, à euh, soxlaa bu ngeen ko léegi mais doo ko waxe noonu. non doo ko ne soxlawuñ la da ko naan voilà yow de yal na la borom bi fay yu mel noonu non lii moom lu rafet la vraiment euh, sa ndimbal ak tamit sa ni nga sa paree ngir kii jàpp ci yëf yi euh, sauf que instant bii nii instant bii nii gars yi daanaka poste yëpp dañ koo xaw a léegi mais soxla nañ la de soxla nañ la mais yow Euh, est-ce que duñ la man a woo parce que ci kanam après war nañ la soxla insha allah dinañ soxla ko mel ni yow bu ko defee rek bu boobaa ñu contacté la mais instant bi gars yi daanaka dañu jël fépp dañuy bañ nga nga ñëw après boo ñëwee fekk nit ñi nekk ci la nga waroon def am ñu koy def loolu comme ça nga xaw a nekk ci leneen mais buñ la soxlaa rek on va on va vous contacter ah voilà ak yu mel noonu nga xam ne dina xam ne moom euh, euh, dina kii quoi. nit ñoo rek ah non ñoom lu tax sax ñuy laal ci affaire yi ñoom kenn kenn da lay na kii yow daa ñëw ngir def ngir bokk ci affaire ngir dimbali nan nga ko mën a ŋaññe ku mel noonu ak walla ñoom daa moom xamuñ ni ñuy def nangam ak nangam déedéet kenn du waxe noonu <laughs> ay teggin dafa am yonent way sa saam ne waa ji <laughs> da am rum na abasa lool manoo waaye waaw waaye irji' ila ahlik li ma lay wax comme que fii metti na <laughs> léegi yow dellul fa ida sami'ta bii qad zahartu fatini boo déggee samay écho samay xabaar kene noot naa ñii di ma di ma di ma di ma fitnaal wala sama mbir feeñ na ah ñaar yooyu yëpp da koy tekki fa ti fatini nag ma dikkal fa ma dégg ne falaane waaw bu yàlla defee samay mbir feeñ wala ma noot waa Quraysh ñii foo man di nekk boo ma déggee rek dikkal ma man rasulullah waa li ma lay digal mooy dellu dellu rek après yow bu loo amee rek ñëwal gis nga mooy li ma doon wax tànk ne ko dinañ la soxla ëllëg waaw yow dellul waaye saa bu ñu kiiwee lu mel noonu moom dina xam ne voilà ñooy ñëw ayoo ñu traité ko dóor waaye waaye oh. <laughs> yoo xam ne xamul ci yooyu wax wax xam ne après bon looy jéggalu waa ji c'est trop waaw waaw nañ la ko <laughs> wax. wala dañ koy mesurer <laughs> waaw waaw dañ koy mesurer làmmeñ du lii laa kii rek nga tëb wax noonu déedéet waaw kon yeneen tubaab saa saa gis nga ni mu ko euh, orienté euh, gindi ko ne ko li gën jamono ji nag dellu ndax fii bu fi toogee du mën a dékku li nga xam ne mu ngi koy dékku ci ay lor yi tukkee ci waa Quraysh kon nag dellul ba booy déggee sama mbir feeñ wala nga xam ne man noot naa foo ma dégg rek na nga ñëw xam nga ne kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam kallaa yaakaar woon nga ne mos da doon am sikki sàkk que ne malgré mu ngi door a woote ci Quraysh gaa yi di ko bañal fu ne bañ jiwu l'islam ku ci dugg ñu mbugal la teewul woon moom ak siqa kóolute ci diggu borom bi bi nga ko diggoon que sa diine ji dina féete kaw waaw waaw waaw <laughs> sa diine ji wallahi dina féete kaw masu ci am sikki sàkk waaw allahu akbar masu cee am sikki sàkk moo mu man koo wax lii allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar kataballah la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz <laughs> borom bi moo dogal ma kataballah borom bi ne wallahi la aghlibanna dinaa noot ñépp ana man wa rusuli ak sama ndaw yi président seen njiit sang mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha gis nga borom bi qawiy am kattan ci loolu aziz te mooy ki noot ci nguuram allah yenente bi alei saatu salaam masola am sikki sàkk ci loolu moo tax lii bokk tamit ci mu'jizaat yi waaw ne ko ba boo déggee samay mbir feeñ na nga ma dikkal <laughs> mooy moom leeral na ne mbir mi day metti waaye borom bi li ma digoon mooy am sama mbir dina ma sa feeñ ñu ngi koy fexee suul fii ci Quraysh di fexe tuer lëf étouffer lëf ah bëgg a nen bi tuut bi war a génne ñu koy jéem a joggati waaw bëgg bu mu fi bu mu fi tojaku bu fi buuf am jabe ñu ngi koy jéem waaye nag mënuñu ci dara waaw i ida sami'ta bi qad zahartu fàttini rek nag ma dikkal Allahu akbar taalibe yi day nangoo dégg waaw bi koy nant may saa saa waxee lan la wax qaala mu ne fa dhahabtu ila ma ñoñ man Amru ibn Abasa mooy lan sa ñoñ des ci lislaam tekkul noo bul tuub non loolu moom loolu yow bul tuub non moom tuub na ba pare mais dane ko dama fee bëgg a des ak yow feeñal sama ngëm yàlla fii lépp lu may dal ma ciy engagé mu ne ko loolu ko man dellul sa dëkk waaw booy bëgg nekk ci diina ji sa dëkk waaw te tamit dellul mooy dafa confiance képp koo xam ne man nga ko cee convaincre man nga koo wan leeraayu l'islam mu topp la ci alors alhamdulillah waaye daal mooy des fii loolu doo ko man boo ma déggee ñëwal moom itam mu dégg ndigal mooy lu sa yéene sell sell loo bëgg a def def yiw bu ñu la waxee lu mel noonu tamit bul siisu quoi non non non non non c'est pas grave non waaye yow man xanaa waaye man j'ai la peau dure non je suis nangam non non non grawul non gars yi daa yàlla man non non bi Serigne bi bàyyi rek grawul gars yi dañuy tax de fois ah. non attention il faut voir moolu gën a xam da ñëw gis ko <laughs> wax na la li mu lay wax defal loolu te nga dem te dégg ndigal <laughs> moo taxit moom mu dem nee na fa zahabtu ma dem comme ni mu ko digalee waaw waaw xam nga rek kooku xolam lépp nga makka waaye nag ndigal a taxaw waaw ndigal a taxaw de yonent bay saa saa ne ko delloo say ñoñ mu dellu muñ loolu dellu te xam ne lii moo gën ci moom waaw léegi nag mu ne wa kuntu fii ahli ma nekkoon man Amru ibn Abasa ca samay ñoñ fa ja'altu ataxabbaru al-axbaar nee na nag ma nekkoon doon sàkku information yi waaw Allahu akbar nga xamante ne di laaj ay xabaar non damaa damaa kii damaa tubleen fa dahabtu ila ahli wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina waaw nee na man ma dellu te samay ñoñ yonent ba saa saa nag entre temps mooy ay at yu bari ma dégg kene moom dëkkmal na dem na dëkk ba ñu naan Medina di Yasrib moom lañ ko xame woon muy madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne nag fa jaaltu ba ma demee nag mooy laata muy dem Medina ba man daal ba ma demee li ma doon def saa su ne mooy fa ja'altu ataxabbarul axbaar waaw may fexe di am ay information ci nit ñi nga xamante ni lépp loo xam ne lu jëm ci mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam may jéem di ko laajte ak fu mu féeteeg fu mu nekkat ak lan moo ko dikkal ak yooyu waaw lépp loo xam ne mën naa koo am information ci mbiru yonent bi salaam ba ma nee sama dëkk noonu laa doon def waaw léegi nag mu ne wa asalu an hiina qadima al ba ma déggee nag ne qadima wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma am information que ne yonent bi alayhi salaam nag jóge na Makka dem na Medina mooy gàddaay na <laughs> mooy at ya sori na nee nag wa asalu wa asalu naasa xiina al madina may laaj nit ñi ku ma gis mu jóge côté yooyu rek ma laaj la waaw moom nu mu demee góor góogale mu ne xatta ba ni nga xam ne qadima nafarun min ahli al madina waaw ba ni nga xamante ne nii ci lay dégmal ah benn mbooloo waaw allahu akbar xatta qadima alayya nafarun min ahli yasriba min ahli almadina voilà mu ne ba ni nga xam ne lay dég male ci man benn mbooloo min ahli yasriba bokk ci waa yasrib mooy tur bu njëkku médina min ahli almadinati bokk ca waa médina da ko yonent wala saa saa mujj tuddee fa qultu ma laaj leen ne leen mais ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina ma ne leen mais góor googu waxu leen sax yonent parce que day day day day ndax day nëbbatu bëggul kaa yi <laughs> détecté dara ci moom ndax nam bàyyee woon yonent way sa sam jamono jooju jamono ju ñàngal woon quoi moo naam mën na ma koo fekk mustaxfiyan jura wa alayhi qawma wala jura alayhi qawma loo ci wax baax na <laughs> nee na ma ne leen mais mais ma faala lu mu def ana lu mu nekke hada rajulu góor goo gële alladi bi nga xam ne xadima dëgmal na joxe naa ne dëgmal na yéen yéen waa Medina seen dëkk ba fa qaalu gaa yi ne ma annaasu ilayhi siraa